kon insha allahu taala ñu àggale ci fi ñu yemoon ci baabul muraqaba muy xadis bi nga xadis bi nga xam ne moom la al imaam ne woon as-sadis rahimahullah mooy juróom benneelu xadis bi di sixième xadis bi waaye di soixante-cinquième xadis juróom benn fukk ak juróom dañ tàmbaleeg léegi jeexaloon nañu ko léegi ñu waroon a ñëw li nga xam ne mooy baat yi moom lañ tàmbale woon yi nga xam ne moom la ne woon euh, léeg-léeg dina am yu mu leeral ci baat yi fii léegi ñëwoon nañu ndax euh, mu duñ ko woon jeexal bi passé ci baat yi lañ ñemoon ñëwoon nañ ba fi nga xam ne ci la doon wax ne wallada hada waaw wallada hada mu ne huwa bi tashdidi llaami ay tawalla wilaadataha wa huwa bi maana antaja fi naaqa kal muwallidi wannaatiju walqaabilatu bi maanan laakin haadaa lil xayawaan wa zaaka li gayrihi voilà léegi ginnaaw bi ñu ne naaqatul an naaqatul usharaa li muy tekki gisoon nañ ko antaja ah mu ne foo fi riwaaya fa nataja maanaahu tawallaa nitaajahaa tawallaa nitaajahaa waaw mooy. moom moo méngoo li nga xamante ne ni nitaa jaxaa waaw mooy euh, jurug doomu bàyyi euh, gàtt ba mu yor moo koy jàppale ba ni nga xam ne ci lay amee doom waaw loolu nag léegi nag mu ne kanta mu ne kon wan naatiju li naaqa mu ne biñ ne buñ ne an naatiju buñ ne an naatiju waaw mu ne loolu pour giléem la mooy ki nga xam ne mooy jàppale giléem yi ngir ñu jur waaw xam nga ci xadiis bi waxoon na ne eh, fa antaja hadan mooy ñaari ñoom ñaar ñële kañ laajoon ay giléem ak kañ laajoon ay nag ñu jur lu bari voilà mooy ñoom ñoo doon taxawu seen bàyyi bu seen seen nag yaak seen gëléem ya ba ni nga xam ne noonu la ñuy eh, eh, wasine la ñuy amee eh, la nga xam ne mooy doom wa wallada hada ki nga xam ne mooy boroom gàtt yi moom itam doom leen toppatoo loolu ñi nga xam ne ñoo yor ay gàtt xam nañ ci dara léeg-léeg <laughs> da ngay obligé yeewu ci guddi gi parce que am na mennum xar ah moo xam ne ca lay am doom waaw <laughs> waaw nga war koo jàppale léeg-léeg ba ni nga xamante ne noonee lay génn ci jàmm te du gaañu léegi nag loolu lay wax nii mu ne kon wan naatiju lin naaqati kal qaabilati lil mar'a mu ne bu dee li nga xamante ne wan naatiju lin naaqa li wax antaja hadan mooy fa antaja hadan jëf jëf aji ka koy jëf kay jàppale bàyyi mi bi dañ koy woowe an naatiju lin naaqa bu dee gëléem dañ naan kii de moom mooy taxaw gëléemam yi ba ñu am doom mu ne loolu nag kal qaabilati lil mar'a loolu mooy keem li nga xam ne mooy al qaabila mooy lil a ngir ci doomu aadama yi ngir jigéen gi mooy ndaw si nga xam ne mooy dimbali jigéen ñi ñuy matu waaw xaw ma nag man wolof xaw ma nuñ koy eh, waxe genre matrice la koo xam ne moom mooy mooy dimbali jigéen ñi ah bu doon tey xam naa léegi ak ñi nga xam ne euh, def nañ yenn ay métier ay aide soignante ah wala yu mel noonu nga xam ne dañuy aider ndaw si boo loolu sax beneen affaire mooy kii moom mooy waa genre infirmier sorewuñu nga xam ne mooy dimbali ndaw si euh, ngir mu am doom euh, bàjjanu gox yi nag xaw ma ndax loolu bokk na ci li ñuy def waaw <laughs> duma ci xuus parce que dégg naa <laughs> dégg naa ku mel ni suñu oustaz ba <laughs> oustaz Dame Ndiaye <laughs> hafizahullahu doon doon dañ leen dugg waaw <laughs> ah, moom sama oustaz la woon oustaz Dame hafizahullah léeg-léeg ba ba mujjee kii léeg-léeg mu doon jaar RTS ak eh, façon chaîne yoo yële waaw ah, wala kii 2S voilà 2S voilà mas naa ko dégg daal eh, mu leen di euh, rafetluwul woon daal ñoom li ñu fi newee waaw <laughs> xaw ma nag est ce que bàjjenu gox <laughs> man moom wax dëgg aw ma ci benn xam-xam moo tax du ma ci xuus est ñoom bokk na ci li ñuy def mooy daal daw si nga xam ne ah wala maire bi nga xam ne ci koñ bi jigéen ñi ci dëkk bi képp koo xam ne day matu rek moom la ñuy woo ndax am na ci expérience am na ci xam-xam boo xam ne moom mën naa ñëw jàppale ndaw si ba ni nga xam ne lay wësani te jàmm te sax du dem hôpital du dem fi nga xam ne mooy dispensaire allahu akbar léegi mu ne loolu nag mooy alqaabila voilà moo tax wan naatiju lin naaqa bu dee euh, kii toppatoo gëléem yi ba ñuy jur hein ba ñuy wasin ci jàmm kook an naatiju lañ koy wax bu dee nit ñi hein moom lañ naan alqaabila ngir jigéen gi voilà ki koy jàppale ba mu wasin ci jàmm waaw mu ne wa qawluhu kanta waxam bi mu wax ci xadis bi ne walada hada huwa bi tashdidillah bi mooy doo wax walada de déedéet da nga mooy dañuy def ci laam bi benn shadda ay tawalla wiladataha voilà mooy ne moom daal ne méngoo jurug doomu bàyyi ma boo bële mooy taxawu na ko wa huwa bi maanaa mu ne nag bu dee mooy mooy mooy maanaawu antaja fi naaqa rek bu dee ak naaga la ak gëléem la bu jigéen moom antaja la ñuy wax bu dee nag ay bàyyi ay jur la comme xar yeeg bu boobaa na ñu ne wallada voilà kon mu ne wa huwa bi wa huwa bi maana antaja fi naaqa kal muwallidi kal kal muwallidi non fal muwallidu wan naatiju wal qaabilatu bi maanan laakin hada lil xayawaani wa daaka li gayre mu ne fal muwallidu ki nga xam ne mooy dimbali ah baat boobu nga dégg al muwallidu ki nga xam ne mooy dimbali xar yi ba ñu jur ah wan naatiju ak ki nga xam ne mooy dimbali gëléem yi ba ñu jur te mooy fermier bi ka leen di moom di leen taxaw wal qaabilatu ak ndaw si nga xam ne bàjj moo ne bàjjanu gox mooy ndaw si nga xam ne daal ci koñ bi moom mooy dimbali jigéen ñi ba ñuy ba ñu mën a euh, wasin ci jàmm mu ne loolu lépp bi maanal ñoo bokk lu ñuy tekk mooy ku nekk ah la muy tekki benn la mu ne laakin waaye fi lii rekk leen wutale hada lil xayawaani yi ñu njëkk a wax muy al muwallidu ak wan naatiju yooyu ngir bàyyi may la voilà an naatiju pour ki nga xam ne moom gëléem lay dimbali mu jur al muwallidu ki nga xam ne moom ay xaraki bëy lay dimbali mu jur kanta al qaabila moom la ne wa zaaka li ghayri baja bii nag ma mujjee wax pour ñeneen ñi la mooy pour ñun ñi la voilà <laughs> wal qaabilatu mais boo seetee yëpp maanaa yëpp benn la mooy kuy dimbali daal euh, euh, ak koo nekk loo xam ne day wala koo xam ne daa day nekk ci état de maître ba wala jur léegi nga koy dimbali ba mu ba muy jur euh, loolee ba mu wasin ci jàmm ko loolu mooy baat yi mu ne nag xawlu kanta wax ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu di nettali xadiis bii te waa ji wax ko mooy malaaka mi ne inqata'at bi al waaw ne inqata'at daal dinay dog waaw bi ya fi man alxibaalu waaw mooy lépp moyen bépp sabab bu ma mën a jàpp ba man a àgg fu ma jëm de yoon yeeg lépp lu ma ca yóbbu dog na mu ne loolu luñ ci jublu mu ne huwa bil ha'il muhmala waaw xibaal la mooy xaa bi nga xam ne amul tomb bul wax xi déedéet wal baa il muwahhada baa bi nga xam ne benn tomb ay mu ne lim ci jubloo al asbaab mooy sabab yi mooy échelle yi may yóbbu yi may may yi may jokkale ko ndoo yi may jottale ko ndoo ngir mën a àgg ci mbir mu ne wa qawluhu kanta wax gi mu ne laa ajhaduka mu ne maanaahu laa ashuqu alayka fii raddi shay'in ta'xuduhu aw tatlubuhu min maali mu ne maanaahu maanaahu baat boobu nag nga dégg ci xadiis bi mu ne laa ashuqu alayka mooy du ma la teg coono fii raddi shay'in ci delloo dara loo xam ne ta'xuduhu boo jël aw tatlubuhu wala boo sàkku min maali ci sama alal mooy borom xar yi ba mu ko waxee malaaka bi ne ko loo jël man moom du wow li nga gërëm jëlal li nga gërëm loo ma bàyyil gërëm naa ko voilà ci gàttal. mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya nag boo xam ne euh, riwaayatul Buxaari boo xam ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom bi nga xam ne moom la ko solo foofu dane laa ahmaduka waaw waaw mooy laa ahmaduka au lieu de laa ajhaduka waaw mu ne laa ahmaduka mu ne foofu nag bil xaa il muhmala waaw bi xaa bi nga xam ne amul tomb la wal miimi ak ahma miim ma wa maanaahu mu ne maanaam laa ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilay duma la sant ci mbir moo bàyyi loo xam ne soxla ko ko bàyyi ko fi waaw mooy ne man amul dara loo xam ne boo ko jëlee dinaa ci am rucc wala boo hein moo tax mu ne ay <clears throat> mu ne kamaa qaalu comme ni nga xam ne ñoom laarab yi di waxe naan laysa nekkul ala tuulil xayaati nadamu ci guddug euh, euh, fan nadamu ak dëccu mu ne ay liñ ci jublu mooy ala fawaati ci euh, ñàkk tuuli ha ñàkk ko guddule voilà <coughs> kon nag lii la al imaam indi ci li nga xamante ne nii moom la euh, <coughs> leeral baat yi léegi nag ñu waroon a ñëw ci yi tuuti bala ñoo jàll ci hadis bi ci tegu insha allah léegi nag mu des kon njàngat yi dañ ciy gisee euh, buñ ci boolee li nga xam ne jotoon nañ ko gis ci wax ci wàllu malaaka nit day euh, day soppaleku man na jël forme nit waaye nit ñi dañuy gis malaaka yi sans pour autant ñu nekk ci yonent comme nii nii Eh, nga xam ne eh, malaaka leen borom bi yónnee mu ñëw daal di leen nattu ah, dañ ciy gis ni nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala eh, noonu la bañe yenn jikko yi ndax gis nga waa ji nga xam ne yaram bi moo amoon problème der bi ak ki nga xam ne moom feebar bu ko dal moo tax karaw gi du du day dagg rek muy feebaru li nga xamante ne mooy wax lu amul waaw ñàkk bàyyi xel di muraqabanteeg seen borom ba tax borom bi tabaaraka wa taala lim leen defaloon ci xéewal yëpp mu dindi ko ba pare beneen mbir mooy ñoom seenu ñàkk di sant li nga xamante ne nii mooy xéewalu borom bi waaw ndax képp koo xam ne borom bi dalaa defal xéewal santoo ko ci bal nga ko ciy may def ko moyewu jottalukaayu mooy yàlla ak di di di di def yi nga xam ne moom la xaraamal di ko dikke yow na la leer ne borom bi rikki la ak tamit mere la sànjum borom bi moom dal na la waaw léegi nag alal ja yor loolu heure bu ne mën da koo dindiwaat waaw ndax loolu lépp comme niñ ko gise woon yàgg koo gis ci istidraaj ji la dugg waaw waaye dañ ciy gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali bi nga xam ne lay tarbiya nit ñi bil qisas di yar ñi nga xam ne ñooy saxaabaami di yar ummam xeetam bi alayhi salaatu salaam di ko jaaree ci nettali yi nga xamante ne mooy nettali yoo xam ne yu amoon la yu xewoon la waaw loolu dafa am solo di nettali ay histoire yoo xam ne c'est des histoires nit ki nga xamante ne la yoo xam ne yu amoon la nit ki man di ci jànge waaw xam ne ah kon de fii xame naa ci ne kon jikko gi nga xam ne mooy jikkoy nay ak jikkoy wax lu amul. yooyu jikko yoo xam ne boroom bi soppu leen bañ na leen te moom la ñaar ñii meloo woon naka la malaaka mi ñëwee naan leen yéen hein daa mel ni xàmmee naa la de ku ci nekk ci ñoom ñu naan mukk man alal jii nga xamante ni nii moom waristu hadal maala kabiran an kabira waaw <laughs> daa mel ni xàmmee naa la yow manoo woon nii sa der bi amul woon problème nit ñi doon la daw doon la ah, seexlu nga ñàkkoon borom bi jox la alal mu ne mukk waaw waaw lu man muy kufru ni'am waaw mooy di weddi xéewalu borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne kat yooyu nga jànge ko ci histoire yi nga xamante ne yoo xam ne yu xewoon la waaye di jànge surtout di jànge ci erreur ñi nga xamante ne ñoo jiitoon ak tamit ña nga xam ne ñoo réussir ñoo def lu baax ci ña jiitoon yow nga fexe jaar fa ñu jaar waaw kon nag mu ngi noonu lan moo tax kantaa keneen ci moom mooy ki nga xam ne dafa yoroon ay ay xar te <laughs> en plus moom le fekk que mu yor ay xar c'est pas anodin de waaw <laughs> ndax li yonent bi alayhi salaam doon wax wala ba dañoo ñëw ci loolu <laughs> ba dañoo ñëw ci affaire boobu kii eh, mooy mooy eh, leneen loo xamante ne dañ ciy jàng ci lii mooy ñi nga xam ne way ñàkk lañ bu ñu ñëwee di la laaj. boo amul loo leen jox wala joxoo leen wax leen kàddu bu rafet waaw waaye bu ñu waaw non non non topp leen ne non non non non waaj bi mel non non non non yéen ñii nag ngeen mel quoi non bul yow bul wax loolu waroo amoo droit di waxe noonu voilà amoo droit di waxe noonu wala bala ngeen a jox wax ju nekk ju ñaaw ju ne nga wax leen ko hein après nga daal di ñëw euh, ne danga leen di jox déedéet waaw déedéet waaw wala boo ñëwee sax même après après nga ñëw leen jox loo xam ne dara baaxu ci te alors que borom bi waxoon na eh wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun walastum bi aaxidihi illaa an tughmidu fihi waaw te rek bu ngeen ñëwee di dimbali nit ñi wala di joxe kuy kuy yalwaan wala kuy ñaan wala kuy ku ku ku am aajo bu ngeen ñëwee ba koy jox bu leen jublu jëm ci li nga xam ne yéen waaye yow mooy seen alal la ci gën a baax basse qualité ba jël la ci gën ñàkk a baax. nga ñëw ne lool ngay joxe quoi loo xam ne yow walastum te nekku ngeen noonu bi aaxiri di ko jël bu doon yéen a nekkoon place am ñu leen koy jox lu dul ne da ngeen di gëmm seen bëti ngir mën koo jël léegi yow lool nga gërëm gërëmaloo ko sa bopp ah nga daal di koy gërëmal koo xamante ne mbindeef la ni yow te li mu ñàkk gënoo ko ndax parce que da koo gën moo tax nga am waaw ñii moom àgguñoon sax ci joxe joxewuñ dara waaw waaw ñoom joxewuñ dara ma pare di jaay ne walla ñoom amuñu walla alxuququ kasiir ah waaw dañ kiy gis tamit mooy boroom alal yoo xamante ne dafa nay foo jaar day wax lu amul parce que ñi koy laaj il faut mu fexe euh, amaduwe leen ak wax yoo xam ne njuuy leen ci wax yoo xamante ne nii dëppuloo leen ci wax yoo xam ne lay sukkandikoo yoo xamante ne du dëgg parce que gaa yi naan alxuququ kasiira ah waaye waaye charge yi daa bari yow boo yëg àq yi tegu sama kaw ma war leen a lijjanti la illa illa woo xamoon ndekete yoo waxuñ dëgg waaw moo tax ah loolu nga xam ne kii nii borom bi tabaaraka wa taala kii ñëw di laaj dara borom bee lay moom moom moom moom mooy moom mooy jaarale mbir yi à travers milieu xam ne moom nii nii nga nii mu lay yow noon ngay laaje sa borom lu ko raw ay yaa ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah yéen yéen nit ñi yéene ñi aajowoo seen borom yéene ñi ñàkk jëm ci seen borom waaw amu ngeen dara lépp dangeen koo soxlaal seen borom kii ñëw nag di la laaj day mel ni dalay renvoyer dalay delloo yow sa melo ni nga mel sa digganteeg sa borom waaw est ce que yow nga sa borom di la booy tàllal loxo sa borom saa su ne mu lay dëppaloo mu mu lay bañ a nangu xam nga bëggoo wala boo manul mais waxal lu rafet waaw. waxuñ ne ku ñëw rek il faut dañ koo war a jox par force loo jox ko jox ko boo ko joxul am nga bàkkaar non mais même dëgg waxal wax ju rafet te bañ mu naan bañ a nekk waxu nar comme ñi ni gaay yi wax naan al huquuqu kasiir ah voilà <laughs> waaw borom bi nee na qawlun ma'ruuf wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uhaa adhaa waaw wallaahu ghaniyyun haliim waxuñ yekk ak wax joo xam ne ngeen jéggal ma ko rek xam naa beneen yoon rek ak yu mel noonu. waaw may ma rek xam naa beneen yoon bu soobee yàlla ah xayru loolu wax yu mel nii moo gën min sadaqatin ah ci li nga xamante ne ab sarax boo xam ne waa ji da koy joxe ba pare yatba'uha mu toppale ko toppal ci ca ba mu joxe anan ay lot wax waa ji ay ñaaw yoo xam ne waa ji day humilier da koy humilier ci ay parole doo koo jox non mais nag mais nag da di am jom quoi téel non téel mais jom nag daa am quoi li ñu naan jom daa am téel waa ji téye ko li ci dina yées nag mooy mu nekk ci mbooloo mu humilier ko ci mbooloo waaw non gis ngeen gars yi nii lañ mel ah ngi nii ah man nii laa dëkkee ñooma ah, xool leen saa su ne lu ma kii ñu ngi ñëw di tàllal loxo mais nag lu may def voilà am teel kooku yow sa sarax boobu tus la la dul jariñ te baat en plus le fait que nga di kas bi di damm xolu ñi nga xam ne ñoo ñu ñàkk ñi loolu noonu bakkaar la waaw bakkaar la. te daa am ñoo xam ne dañoo cynique waaw dañoo cynique bala ñoo am lu leen neex rek ñu ñu doxale noonu ko waaw bala ñoo am lu leen neex gis seen bokk julli nekk ci souffrance wala seen bokk doomu aadama wala iyaazu billah kon nag mu ngi noonu ah kon nag ah li nga xamante ne nii ginnaaw loolu muy jikko yu rafet yi nga xam ne moom la boroom gëléem gi daal di ràngoo non boroom xar ki nga xam ne moo amoon xar yi mooy lan dëggu waaw ak tedd jikko te tamit dañuy xame ne daa am lu am solo mooy gis nga nit yi nga leen di wax fi nga jaar dafa am solo loolu ci domaine yépp rawatina nag ki nga xam ne sax day jàngale parce que bés bu ko borom bi mayee xam-xam mu nekk borom xam-xam buy leeral biir yi ñu bari duñ xam fi mu jaar dañuy jekki rek dañoo foog ne daal sawaay daal daa xëy rek affaire bi mel nii ñu yéemu rek da dégg ñenn ñi sax di créer histoire waaw jaral na leen ñuy créer histoire <laughs> di la naan diw dañ koo sol dañ koo nàngam ak nàngam te li ñuy wax xamuñu ci dara xam nañ ne dara mooy du lu leen leer de du loo xamante ne nii daf leen a leer déet lu ñu njort kese la lu tax parce que waa ji waxu leen fan la jaar te xamuñu ko moo tax boroom xam-xamu l'islam bi boo gisee dañ lay defal ay tarjuma ne la diw mooy diw fii la jaar fii la kii nangama ci nangama nangama ci nangam waaw te nag ñu wóor di ko nettali sinon bu dee ay nettali yoo xam ne yow da ngaa kooku kese ba tax doo wax dëgg ci ci sujet di pomper foog ne loolu mooy tax moom mu wane ne moo fi gën a màgg ci ci ci gox bi loolu moo amul njariñ waaw loolu moom. amul amul amul amul amul euh, amul njariñ waaw loolu amul benn njariñ kon nag mooy li nga xamante ne nii ndax loolu fan la jóge ci kii mooy moom nii bi nga xam ne ci la ko malaaka mi wax ne ko ah damaa bëggoon de kii de moom way ñàkk la de doomu yoon la mooy koo xam ne ci tukki la ne bépp li nga xamante ne nii mooy daal sabab yu mën a jàpp lépp lu mën a kii daal ba jottale ko fam fam jëm loolu lépp dog na ci moom de aw ma fu ma fu ma mën a jottali fa ma jëm tay de yaakaaruma ci kenn ku dul sama borom di ko yaakaar nag ginnaaw sama borom xam naa ne daa am fu mu koy jaarale ci yow mii ma lay ñaan rek ci ki nga xam ne moo la delloo sa gët yi benn benn xar boo xam ne moom laa jottale koo fa ma mu ne ko lan la wax qad kuntum a'ma fa radda allahu ilayya basari waaw ne ko nag man nii si lu ma xalaa woon borom bi delloo ma sama gis waaw kay gis nga man mu wax ko mu ngi gis nii mais mu wax ko ma meloon waaw waaw mu wax ko na mu meloon ne ko man nii laa meloon mooy mu ngi koy delloo ndax ñu bari jàpp nañu loolu du xaal bu rafet jarul a waxaat quoi. fi sëriñ bi jaaroon bi muy kii yenn erreur yi nga xam ne defoon na ko ah sëriñam yi doon ko corriger lool jar wax ñu effacer ko <laughs> moo tax Mawlana Abdul Aziz al-Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ah, al-Sharif al-Maghribi ah <laughs> bon <laughs> sëriñu borom al-Ibriz ah radiyallahu anhuma doon na ko wax ñi nga xam ne ñoo bind ci tarjuma di def tarjuma euh, euh, kiiwu awliya jariña de mooy di wax seen biographie fi ñu jaar jariña waaye nag lore nañ tamit waaw mooy ci lan mooy am na ñu ci loroo ci loolee ñu def mooy parce yu bari ci yenn yi gars yi dañuy côté bu na bu naqariwul bu naqari bi nga xam ne foofu bon buñ nee Serigne baa ko defoon day xawa a ñàng ko da ngay xam ne lii moom bon <laughs> waaw yooyu yëpp ñu dindi ko di wax rek. yéen yi yi nga xam ne mooy yor yu yu kawe yi kese day tax nit ñi dem ba jàppe leen ñenn ñi dañoo dem ba ku jàppe leen dañoo xam ne presque ay demi jëlañ ñeen def waaw alors que duñ ci dara waaw moo tax yooyu daa jar di wax waaw sëriñ bi doon doon na bis ba da dara gis nga sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko saxaaba yi doon ni mu meloon mooy dundam daanaka lépp lañ ci xam te kat li ñu ci xadiis yi nii nu néew ci àddina bi woo leen dajale woon ak ak dundu yonent baay saab saab mais loolu lu néew a néew la mais pourtant lu néew lool ci la jar yu ñëpp ne te xam nañ ci nan la doon dunde biir néegam biir këram ak saxaabaan yi ak bu génnoon ak ban relation la amoon ak yeneen réew yi ak ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu ak ñi gëm yooyu yépp xam nañu ko ci xam nañu sax li doon xew digganteem ak ay soxnaam bu amoon ay problème yii walla gis nañ mi nga xam ne da leen da leen di da leen trente jours mu kii xam nga ne fii yaakaar nga ne nañ ko nettal benn sëriñ <laughs> boo xam ne loolu amoon na yu mel noonu gars yi duñ ko nettal na jàpp nañ ne non non loolu moom du taalibi alors que loolu mooy ak taalibi waaye day tax nit ñi xam ne ñi ay ay ñoo tax moo tax ñun nag mën a nekk sax royukaay mais bu dee yow li lay dal en tant que yi li leen di dal ak nit ñi li leen di dal sëriñ bi moom xamul loolu mooy dund ko lañ bëgg a wax <laughs> mais comme nan lañu mën a nan la mën a nekk royukaay ci ñun man koo nekk allah alhamdulilah ba ne sëriñ yi ñuy wax yu ko mat dëgg yëpp nitu yàlla yi ñoom moom yooyu amoon nañu ko waaw jamono yoo xam ne day metti ci ñoom bam saf saf waaw ñu soxla dara du ñu ko am waaw nam ma dara dara lañ ko dul am ñu bëgg dara loolu du am <laughs> waaw waaw loolu moom réalité la même bu ñu ko nettaliwul loolu moo am daf loolu la boroom bi def waaw moo leen li yëpp loo ko waaw am hasibtum da ngeen da ngeen yaakaar aywa afa hasiba an an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun nit ñi dañu foog dañ naan gëm nañ rek te kenn du <laughs> kon nag ñu xam ne loolu la waaw gis nga yooyu dafa am solo di wax sa expérience waaw gis nga boo nekkee borom alal nit ñi di la faa. jàpp ne sawaay non il est hors pair leen ne gis nga bu doon mas ngaa nekk éboueur doon ramasser di tonni mbalit yi ci mbedd yi nee ngeen xee <laughs> léeg dee leen xamal loolu gis nga métier yi ngeen di xet man ci laa jaar dama doon tonni mbalit sàndale gi ñaata yoon laa fi laa fi wër ci magasin waaw pakku làmbaay bii ñaata yoon laa fi yor ay ay ay puus puus ku jënd ay bant ma ma tegal la ko puusal lu ko ba ca tali ba ba oto ba nga koy yépp nga fay ma bépp euh, euh, euh, oto yi indi matt yi ma ñëw di yenu ñu bu jeexee ñu fay ma waaw yu mel noonu mooy loolu dafa baax nit ñi xam ne e kon kii fii la jaar waaw ñëw rek ay kii gaay di wane fu rafet fi kese mel ni moom dara manu la xew loolu day tax sax nit ñi duñ ko mën a roy moo tax loo ci dégg moo tax léegi suñu doomi jamono bari surtout ci réew yi wolof kooku moom kenn manu koo roy <laughs> alors que loolu daa manu la nekk loolu daa amul yonent sallallahu alayhi wa sallam li gën ñépp mën nañ koo roy ndax buñ ko mënul woon a roy yonent suñu borom du nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nga dégg ñenn ñi ñoom di wax yoo xam ne ay voilà ñoom xaw nañoo yeewu ci affaire boobu mais ñu naan mën nañ koo roy mais diw mënuñu koo dab alors que ki ñuy wax léeg-léeg ci ñuy wax loolu ñoom ñooñu di wax sax ñoom ñoo ko raw waaw ñoom ñooñu ci ci boppam li seen kese ragal yàlla gi ànd ak ñoom waa amu ko waaw mais comme que euh, <laughs> dañ koo weg kese wegeel kese tax ñuy wax mais la réalité montre que ñoom ci seen bopp ni ñu ni ñu jàppe charia yi ni ñu ni ñu respecté julli sax waa ji respecté wu ko waaw respecté wu ko du ko yàqal dara mën naa toog fii parce dañuy cant wala dañuy def lu leen neex waxtu yi di traversé jëndalu ko alors que moom mi doon wax naan sawaay fi gën moom ci boppam lool fukki xelam day làqatu fee génn ci mbooloo mi dem julli ci waaw yow nga xam loolu ba pare léegi nan nga bëgg taxawe ne kee moom nga xam ne moom julli day romb mu koy faat ba mu neex ta ta ta nekkul foo xam ne day day tukki day day mën a booleeg yooyu de ndax waxtu yi mu waroon a boole yépp mu ngi ci suufu tànt bi weesu na te jógul ba waxtu yi ñu war a boole jeex ba yeneen dugg mu toog ba léegi yow moom moom waxtu yooyu yépp fexe nga bi nga gisee ne tànt bi yënguwuñ dem nga yow laqatu fee ak sa ñi nga àndal wala moom ñi nga kii dem julli ji léegi nan nga mën a taxawe parce que waaye lii la gaa yépp di wax rek nañu ko wax moo fi nekk lii di ës yow yow premièrement li nga waroon a def mooy ndaje mu mel noonu waratoo faa teg ca sa sa tànk te jour boobu nga fa war a gëj bu doon ku ñaaw sëb sëriñ la keroog na ko war a ba que amul kenn koo xamante ne nii julli yi lay taxaw mu ray leen ba ñu dee yàlla tere nag ki nga xam ne moom dañu julli kooku moom dañ koo jéllale kooku waxuñu ay mbiram moom moom boole wuñ ko ci discussion kii moom fi la julli sax waaye daa sàggane julli yi ah, am ko wax li mu wax ah <laughs> alladina hum an salatihim saahun fa waylun lil musallin toskare waaw xuru bugal malheur ñeel na ñi nga xam ne dañuy julli mooy ñan mooy ñi alladiina hum ñi nga xam ne an salaatihim saahun dañuy sàggane seen julli waaw te ñooñ foo leen gis jikko bii de ànd ak ñoom mooy ñi nga xam ne yuraa'uun dañuy gis seen toog ci tànt bi yépp solu ba rafet génn fu ne lañu leen ñu solu xool ci seetu bi kiy génn ànd ak mbooloo mi dar leen ñu ñëw yooyu yépp ngir impressionné kaala gi ni mu ko tegeek yooyu yépp tout ça c'est du cinéma waaw tout ça ça a été regardé foo jaar ñu mel noonu loolu nag cinéma la waaw taxaw ci seetu bi bu amee ay ñoo xamante ne ñoo koy jàppale ci cinéma ji wan ko nii mu mu solo comme comme comme Serigne su mag soosu waaw nitu yàlla yu kawe yooyu ñoom toog nañ ñépp naan moom moom moom boo ko gisee rek eh yaa ngi dégagé wu alors que loolu wu ne ni wax lu leen lu leen leer man leer. bi moom amul leer yoboo mu leer leer amul benn leer man koo am parce que borom bi daa def affaire yi moom <laughs> as-salaat li ñoran ci way sasa imaadu diin mooy keroog diine jii di l'islam moo ko téye waaw fa man aqaamaha ku ko taxawal di ko respecté moo tax aqaamaha la wax de ni alquran wax a aqimu salaat waxul rek kuy julli noonu léeg-léeg mu julli bu ko neexee du julli wala moom day dikkalee ki ko taxawal la wax kooku moo taxawal diine ji moo taxawal moo taxawal lislaam waaye ku ko ku ko dam mu gor ko waddal ko kooku moom baarum lislaam moo ko waddal kon kooku nan la mën a amee leer waaw leen na ay leeru diw yi ñuy diwoo ak tamit kii kese ku nekk nekk fi di pomper ka ay di kii waa moom di kii di transe ko dugg fu ne ma ne yooyu yëpp ay caaxaan la waaw yooyu yëpp ay caaxaani neen la kon nag affaire yi dafa leer naññ yooyu daa baax <laughs> fii ku ne am nga yoo xam ne bés day jot nga bëgg lii doo ko am tat ah, waaw borom bi loolu la amul kenn koo xamante ne nii moom lu mu mas a bëgg rek am na <laughs> waaw <laughs> voilà mu ngi noonee kon nag daa baax bi di la nit ñi fi nga jaaroon waaw fi nga jaaroon ba bu ko defee gaay duñu wokk léegi ñu ñëw ci liñ doon wax ne gis nga waaj yi nii boroom euh, euh, gëléem yi ah borom gëléem yi waxoon nañ la ne borom gëléem yi de moom <laughs> dugguleen de li nga xam ne non borom xar yi mooy ci silmaxa woon borom bi delloo ko ay gëtam ñu laaj ko lan nga gën a bëgg mu ne. ay bëy ay xar waaw ah! loolu parce que moo tax yeneen trois cent sàmm ñi nga xam ne ñooy sàmm ngelaw <laughs> bi ñoo xar yi ñoo gën a nooy xol. kantaa yi nga xamante ne nii ñoo gën a wow xol gën a naqaree jëflanteel mooy sàmmkatu ngelaw yi. xoola xar yi ni ñu nooxe moo tax buñ naan waa ji dafa nooy quoi il est comme un agneau moom dafa woyof ndeysaan dafa woyof dafa dafa kii comme comme comme comme comme comme un agneau comme comme mbote waaw parce noonu ñu mel booy yàgg a nekk ak ñoom ah boo meluloon noonu sax da commencer di mel ni ñoom noonu waaw moolu <laughs> moo tax yonent bi alayhi salaam ne comme ni hadith bi ne ci Sahih Imam al rahimahullahu taala mu ne Seydina Abu Hurayra maa ba'atha Allahu nabiyyan illaa ra'a al-ghanam waaw mu ne moo tax borom bi ne amul benn yonent hein bu suñu borom ba sa yónni lu dul ne sàmm na ay gàtt waaw Allahu akbar waaw mooy noonu muy sàmm gàtt yi waaye tamit le fait que léeg-léeg ñu boole leen mooy ñoom itam xeet nit ñi nga xam ne boroom bi dina leen ko jox ci kanam ñu war leen a jiite waaw dinañu bëgg tey yii yii gàtt gi am yu jaar fële yii jaar nee yii gàdd aw na le yii aw na le nga xam ne ñooñu ñuy sàmmi ëllëg mooy nit ñi waaw ñu jànge ci siyaasatu naas xar yi jaar ne yii kii nga dajale leen ba foog ne yaa ci ne war a tëdd noppale ko rek am bu ne fees daw nga war cee topp te doo doo mer doo doo doo doo doo doo ne man sax bàyyi naa ko non waaw yooyu yëpp <laughs> waaye ji la tamit moom borom bi dëppaaleel ko mu nekk koo xam daa bëgg alxadim loolu yi daa day day day am lu muy joué moo tax képp ko jàpp ne waaye bàyyi ma yéeg yooyu yooyu ak animaux yi ngay nekkal lool lool du jouer dara ci sa comportement mooy yow xamoo li ngay wax waaw waaw <laughs> waaw mooy ne borom bi deful fenn kenn koo xam ne il est influençable kenn mënu koo influencer amul waaw moo tax yonent yi di muñ ci li nga xam ne léeg-léeg yow yonent waaye ñëw naa ko i'dil maandu ci sa ma ci sa séddale bi muñ muñ waaw lu ne lay dégg waaye mu muñ ko waaw ndax moom qad ra'a waaw borom bi dalee na jaarale yonent yépp ci nga xamante ne ñu jaar ci expérience boobu de waaw kon nag kii nii la fait que moom sa <laughs> ñoom ñooy ñi gën nooy xel <laughs> ñooy ñi gën nooy xol mooy ñi nga xam ne sàmmkatu gili sàmmkatu gàtt yi <laughs> waaw kantaa ñi nga xamante ne nii ñoo gën wow xol mooy ñi nga xam ne ñooy sàmm gëléem yi parce que gëléem day fayu gëléem gëléem day fayu boo ko defee dara waaw ak façon jikko yooyu noonu hein dalay dalay dalay dalay waajal ba ba nga fàtte bu lu ko dóoree ni nga am problème <laughs> ak yu mel noonu yëpp <laughs> kii nag moom moo tax xoolal waaja waaji jël ganam ak baqar sorewuñu non kële euh, gëléem ak euh, nag sorewuñu xoolal gaa yi noonu <laughs> kanta gaa yi waaj yi loolu benn mbir la moo xam ne ab junju la <laughs> ci xadiis bi kon nag ah léegi kon bi muy jeex la la waaji wax dana ko borom bi gërëm na la kon képp koo xam ne am na jikko yi nga xam ne moom la sàmmkat bi am sàmmkatu xar yi ah gàtt yi borom bi gërëm na kookee mooy jikkooy dëggu jikkooy teet daa ngay jikko ba pare nekk koo xamante ne nii day joxe rek te yàlla tax di teg yàlla ci li muy wax xam ne loolu mooy lëkkaale ba suñu buntu bi ah borom bi nga xam ne de moo ko nattoo woon ñàkk ay gis ak gis moo ko delloowaat ba pare may ko alal kon nag bu néew ñooy soxla. naa ko defal rek te yàlla tax moom laa ciy xool mun na tax mu ne ko ah fa innama tulitum yaag sa xarit ya de sa ñaari àndandoo ya bi de da leen doon natt jaare ko ci man waaw faqad radiyallahu ank borom bi gërëm na la wa saxita tam sànjam dal na tam mere na ala saahibayka ci sa ñaari àndandoo waaw loolu day wane ne ah na àndandoo nekkul ñoo ànd rek ñoom ñoo bokk ay niveau ñoo bokk ay dikko déedéet waaw noonu nag la waroon a doon waaye ku nekkat na nga xam ne noonu la borom bi namu lay feeñ ci yow kon insha allahu taala kon du ñu mën a jël sax beneen dañuy yem ni daay bii di ñëw insha allahu taala ñu jël xadiis bi nga xam ne moo ci tegu <coughs> xadiis yi ci tegu nag